moo tax gisoo nit ñi képp koo gis ñu koy tuumaal yenn yi daa fekk amul alal rek <laughs> waaw gis nga boo gisee wolof yi <laughs> naan la diw <laughs> comme ni ñu la doon wax keroog naan la gis nga yenn gisin yi day tardeelu askan tam bokk na yi ñu gis ne tardeel lu ñëw ñu ne ñu ne ñu ne c'est l'ésotérique c'est c'est abstrait c'est baatin baatin waaw lu ñëw ñu ne yooyu day tax façon gëm-gëm yoo xamante ne yoo xam ne lépp ci saytaan lay tukkee waaw gis nga xam ne dañuy toog naan ay ñoom diw ñii ah ñi lay dëmm lañu <laughs> ay nangam seetal nañ koy wax nañ koy wax wallahi ñoo gën a pauvre ci dëkk ba seetal rek doo mës a gis ñu am alal mukk mukk ñu leen di tuumaal lool foo gise indil ma kenn ko am alal koo xam ne loolu mas nañ ko ko kii euh, euh, euh, wax même ba ngay nekk ngone di gis nañ ko doon tuumaal dañoo amoon rek mais bi ñu amee nekk mag nga nekk mag gis gaa yi de ña leen ko doon tuumaal ci boppam nangu nañ ñooñu di dakk ci sañ ci ñoom lu tax parce que am nañ alal <laughs> moo tax ra'aytu an-naasa qad maalu ila man 'indahu maalu waaw nit ñi ñu ngi jéng jëm alal ku amul alal nag non seulement du ñu jéng jëm ci yow mais tuuma ku ku lu ñaaw wone lañ lay yàq waaw waaw <laughs> waaw ah, ra'aytu an-naasa qad dhaabu ilaa man 'indahu dhaabu wa man laysa 'indahu dhaabu wa anhu an-naasu qad dhaabu waaw beneen baago ki nga xamante ne raw na ra'aytu gis naa an-naasa nit ñi qad dhahabu ñu nga jëm bëggu ñoom ñëpp jëm nag bi dem ilaa man 'indahu dhaabu te nga ka nga xamante ne wala ña nga xam ne ñoo yor oor bi <laughs> waaw <laughs> borom ooy <laughs> waaye man wa man laysa indahu dhahabu xam ne amul ay or fa annahu an-naasu qad dhahabu nit ñi dañuy yow bu mais borom alal or yeeg yooyu dañuy def waaw mu ay ma dolli la beneen ra'aytu an-naasa qad ila man indahu fidda wa man laysa indahu fidda fa annahu an mu ne kay beneen <laughs> gis naa nit ñi xarin foddu ñoom ñëpp bëgg nañ def ay gàngoor yu dul jeex jëm ci ñan ilaa man indahu ñoom ñoo yor xaalis bi <laughs> or no xaalis l'argent pur bi <laughs> ña koy yor di doxantoog moom yor ko seen compte yeeg yooyu ci seen fépp waaw dañuy jëm bopp ñoom ñëpp dem ci ñoom xarin foddu bëgg nañu mais waame woowu di te ña nga xam ne ñoo yor xaalis bi waaye ku amul fitna nii yoroo mu yoroo kii yoroo <laughs> mu ma yoroo mii yorotul dara <laughs> gaa bala <laughs> ñu dejeng la waa ñu dëbëb la duñ ne duñu bëbb jëm ci yow waaw Allahu akbar loolu yées na loolu yées na moo tax ñun ñi loolu la alhamdulillah moo tax beneen woykatu arab bi daal di feelu gaaj <laughs> daal di koy feelu mais déet mbir mi yamut ci lool de ma ne waxuma la rek gars yi dañuy dem ci moom mais lépp loo wax looloo wax la wax <laughs> fekk yaa ngi am alal la nga wax rafet looloo am ki amoon nag bi aboobu ubbi la am na ñam ndax lépp lu wax këdib la nar la mu ne inna alganiya ida takallama kadiban qaalu sadaqta wa ma nataqta muhaala <laughs> waaw inna alganiya ida takallama kadiban qaalu sadaqta wa ma nataqta muhaala wa ida alfaqiru asaaba qaalu lam tusib wa kadabta ya hada wa qulta dalaala inna daraahima fil mawaatini kullihaa taksuru rijaala mahaabatan wa jalaalan fahiya lisaanu liman araada fasaahatan wa hiya silaahu liman araada qitaalan waaw. <laughs> keneen gi feelu ko ne baal ma wax la leneen am na leneen lu ci am de loo xam ne nit ñi moom la ñuy lëgëy ci ku am alal ak ku ko ñàkk xoolal nii la ñuy doxale innal ghaniya gis nga ki woomal ami koppar la wax ami terrain am lu ne gañ oto yi grand transporteur grand entrepreneur grand nangam alal ji magasin yeeg alal ji di daqe wa kooku de ida takallama bu waxee kaadiban loo xam ne aw nar la wuleer nañ qaalu sadaqta gaa yi da ko wax nga dëgg yow li nga wax c'est pas impossible yow même même seen xel bu ñu xamee ne waa day nar ba leen day leer ne waxul dëgg mais eh, <laughs> ah dinañ ko yaa wax dëgg ngir ñu ngi la war ne alalam ji mu tuufaleen ci buñ ko nee wax nga dëgg <laughs> ah. dugal ci façon buur yépp ak gouvernement yéeg nguur yéeg ñoom ñépp borom dayo yéeg yépp nga xam ne seeni dak lu leen neex ndax bëgg ñu niinal seen ceeb waaw innal ghaniya ki woomal idaa idaa takallama kaadiban bu bi waxee aw nar wu leer naññ qaalu sadaqta nga gis al toppe yeeg dunguru yeeg ganaaru yeeg gaa yooyu yëpp naan ko wax nga dëgg de wa ma nataqta mu xaalaat lii nga wax nekkul lu jomb de lii naka mën a nekk te lii sax nekk waaw ay kaccam ñu koy peintural dëgg Allahu akbar kooku mooy am kon yemuñ ci jéng jëm ci moom rek waaye lépp lu mu lu ci lu ñaw ñu ne def moo rafet waaw waaye wa idha al faqiru qaalu lam tusib wa kadhabta ya hadha wa qulta dalala waaw waaye wa idha al kanta bu dee ne ki ñàkk asaaba moom moo wax dëgg qaalu ñu ne ko lam tusib xam nga leen lii wax juum la wax wa kasabta bal waaye nar nga wax nga lu amut yaa hada yow di ko duut baaraam wa qulta dalalata ay ndëngtee ki du ñaaw képp nga fi wax <laughs> waaw waaw waaw ndax lan yoroli koppar may san yoroy koppar sa yow la jub même bu dee leer na ni jant njolloon dañ naan lay xée xaalu lam tusib laa xé yow jotoo dëgg wa kadabta te nar nga yaa hada yow mii bu ñu fontoo la wax wa qulta dalalaay ndëng te kese nga fi wax ay riiraakoon kese riiraakoon bu mag bi di wax ay riir waaw mu ne nag boo gisee lii lu tax mu ne nag inna darahima fil mawatini kulliha taksul rijala mahabatan wa jalala inna daraahima fil mawaatini kullihaa taksur rijaala mahabbatan wa jalaala mu ne ndax inna daraahima ndax gis nga dërëm yi <laughs> koppar yi wa dollaraat wal seefaa wa dalasi yooyu boo ko yoree <laughs> ñoomin yoro wala ñoom seefaa wala ñoom livre sterling nga yor ci lu baax di traîner loola ak loola fil mawaatini ci mbooleem gox yi rek kulli hada amul exception ah. bu fi jàpp naan waaye ñoom ñee ñoo koy def ñee bokkuñ fépp loolu la la wax <laughs> waaw teg sur rijaala xaalis bi xaalis bi mooy solal góor ña mooy solal nit ñi mahabatan la tax gaa yi di amuk tëyu di leen respecté waaw lalal l'argent force le respect <laughs> c'est fa yu mel nii <laughs> lay tax ñu weg la ah di la bët di la waaw di laaj sa avis même bu dee yaa dina nekk gone bàyyi ñala lu tax parce que ñoom amuñu plus ñu ñu ñu tege leen yow mi nga xam ne barki démboo jaay nga judd ci seen kanam yow ñu lay déglu te la wax moom la paa yëpp di def ak kilifa yi lu inna birahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala day solal nit ka ko yor ko am le respect waaw wa jalala waaye ak majesté day tax gaa yi bët bu bu bu kii koy xool di ko laale kudd kudd kudd bu kudd bu kudd la waaw mu ne boo yëgul fa hiya lisaanu liman araada fasahatan wa hiya silaahu liman araada qitaala waaw mu ne fa hiya lisaanu gis nga alal dërëm yi ne dara hiimi dërëm yi a la nee nga ne danaa niir yi muy diinaar yi wala euro yi CFA yi la ak duulaara dollar yi mooy làmmiñ li man araada fasaaxatan ku bëgg say wax leer fi ni di jamono ji na am alal boo amee alal moom la nga wax lu mu compliqué compliqué ñàkk solo fa nit ñi dina fa am solo ndax yaa yor alal <laughs> yow daal boo bëggee say wax ñu koy déglu na am alal wa hiya silaahu waaye moom wallahi alal moom dërëm yi ay waay dërëm yi wa hiya silaahu mooy ngànnaay de liman araada qitaala ku bëgg xare addina bi loo fi yootu ndox mu mu mu ànd ak yow amali dërëm foo yàgg yaa fa yàggal sa bopp boo amee dërëm buntu yëpp ubbeeku waaw moom balaa agsi sax lañ koy annoncé ne mu ngi ñëw waaw bu bëggee dara ci mairie bi moom gaa yi bu ñëgee bëgg na ko rek defaral nañ ko ko te xaar bu ñëw ñu jébbal ko ko jébbali moo xamante ne nii dina leen dóorub cinq mille wala tëgg leenub dix mille <laughs> waaw ma yow yow on t'annonce avant ton arrivée <laughs> mais le faqir le miskin moom dafay nekk taxaw ci kanamu kiy defar papier yi mel ni daw fi ñu koy jàng et eh boy papier amul waa et eh boy non dem leen ba suba quoi monsieur le maire dafa génn wallahi bi mu la ko waxee bu waa tëllee ne tël gaa yi jóg waxuma dañuy jóg fa mu nekk ñëw nuyu ko du ñu nekk ni ginnaaw bi dañuy génn wala ñu ne waaw boo mooywul yow mi amoon dañaan eh, xoolal saay may ko at ah, nga def nga xaar ci biti <laughs> la ilaha eh, am ah, dox da ngay am amoo soo àllabaa lañ lay wax wala yaa billah waaw xam nga ne waa amul ay naa wax na dëgg <laughs> moo kon affaire yi lii la waaw moo tax yeneen bari saa saa wax la ni inna li kulli ummatin fitna waaw xeet wu nekk am na fitna ba mu gën a wa inna fit wa fitnatu ummatil maal waaw sama fitna yi xeet wii nag hmm, moom mooy alal waaw mooy alal de gaa yi moo tax xool xoolal rek gaa yi niñ ci mel waaw wa axrajat al ardu asqalaha moo tax yawmal qiyaam gaa yi day ñoo xamante ne alal ji suuf si di génne yooyu moo xam ne <laughs> sauf que boobu du du jariñ dara waaw du jariñ dara lu tax parce que sawaay bés boobu du bésu am almaalu wal banuun lool la fii la ndax bés boobu yawma laa yanfa'u maalun wala banuun waaw bésu allaaxira borom bi nee ay alal doo xam ne la yoo ci woon conséquence am di la jariñ fii ci àddina moom nga indi ko foofu allaaxira mu lay jariñ amul wal doom yoo yarul woon foofu le tàggatoo leen ci diine ñu bari fii ñëw fii duñ la fi jari waaw Allahu akbar waaw Allahu akbar wo kon nag affaire bi garaaw na de innal maala xulwatun xadira waaw wa innal maala xulwatun xadira wallah waaw gisoon nañ ko xadiis Seydina Abu Saïd al-Xudri bi nañ ci bu yàgg waaw mooy mi innama mimma axaafu alaykum ba'di ma yaftahu allahu alaykum min zahrati dunya wa zinatiha ba benn waay jóg yoretuwaay saa saa ne man li ma gën a tiit yéen sama gannaaw mooy ñu ubbil leen tóor tóoru àddina ak ay taaram benn waay jóg ne mais yoretuwaay saa saa lu bon dina lu baax dina jógee <laughs> lu baax dina génne lu bon yone saa salaam nopp mooy hadis boobu fàttaliku na ko voilà foofu gisoon nañu la ba muy wax naan ki nga xam ne daa lekk di joxe misaalam ku lekk ci gàncax gi fas wa lekk wala bàyyi ma ba lekk ci gàncax gi ba biir ba feex <laughs> waaw lekk ca dem ci dem cee dema dema dema dema dem bu funki nag mënatula génn mu toj <laughs> mooy mu alak ko mooy ñi nga xam ne àddina noonu lañ ciy demee buli mi koo xam ne moom lañ ci àndal sans retenue am koo xam ne dina ci lekk waaye bu biiram feefee mu dem ca naaj ba ma lool mën a rees mën a évacuer kooku mooy ki nga xam ne da ciy jël lu ko jari waaw nga boobu xadis boobu la doon wax ne wa inna al maala xulwatun xadira waaw allahu akbar gis nga alal dafa neex waaw comme suukar moo raw suukaru lem moo lem ju neex joojee xadira dafa nëndax neex a xool boo ko mosee neex na boo ko xoolee neex na waaye wa ni'ma sahibul mar'il muslim huwa liman a'ta minhu al miskin wal yatim wa ibn as-sabil waaye ëskay ki nga xam ne moo am alal wommatu ngir yàlla moo wommatul ngir alal gi gisoon nañ ta'isa abdu din dirham wa dinar wal qatifati wal khamisa yeneen ta'isa sa am na woon na ta'isa kuddus na ta'isa alku na ta'isa jullootu na abdu dirham ki nga xam ne jaamu dërëm la jaamu xaalis wa dinaar ak pièces yooyu la ci or mu ne kooku moom kuttus na <laughs> waaw mooy jël lu mel ni alal soppi boppam ah sareetu mbaam jox alal mu koy conduire waaw kooku kuttus na te ñu ne waaw wallahi mu ne ni'ma askay sahibul mar'il muslim alal nekk ku wommatu ngir yàlla kooku mooy kan huwa liman a'ta minhu al-miskin mooy ki nga xam ne da ciy jël bu ko ko yàlla joxee ña ci am aq miskin yi way ñàkk ñi da leen jox wal yatiim ak ñi nga xam ne ñooy jirim yi wabni sabil ak ñi nga xamante ne doomu yoon la boo xam ne daa soxla nekk tukki na ñëw sab réew sonn fa lool nga dimbali ko te yàlla tax te loolu mooy nga joxe ko ci zakat yi fi la boroom bi jox bu dul lii rek xam nga nooy mel ki nga xam ne day jël alal ji te du ko jël ci àqam wa inna alladhi akhadahu bighayri haqqihi kamathali alladhi ya'kulu wa la yashba mu ne ki nga xam ne moom day jël alal ji nu ma ko amee baax na waaw sooy mooy am leen ah non waaw la benn waay wax keroog waa ji ne waa nee na ko mu ne man waa ji moom ñoo nekkoon nekk Sénégal xaw ma dana ñoo fi ñëw doon nee la xam nga loolu la sama baay wax laaju la xaalis bi boo demee Europe noo ko amee sama yoon newu ci l'essentiel indil ma xaalis <laughs> ma ko ah mu ne billaahi mais loolu la ko bàyyi wax ne mais yaa ngi seetlu waaye kooku kon <laughs> yow alal yow na nga fexe indi xaalis loolu am solo waaw <laughs> tanta ndax da doon drogue la doon jaayet da doon falsak day triandek kooku kon mooy moom bu prostitué sax garaawul ngir bàyyam en tout cas na xaalis bi duggu ñépp xam ne doomam tukki Allahu akbar yeneen nag nekk ak ak yoon yu yéesi ah <laughs> waaw espèce u faux sëriñ yi lay wax yépp naan la alal moom noo ko amee baax na li am solo mooy fu nga koy dugal waxi kasib yu matangoo ko ay nar yu leer nañ ak ku ko wax ku mën di jógee day wax lu am <laughs> waaw gisoon nañ wax na ràpp rappelé nañ la xadiis biñ gisoon sànq yow boo jógee yow mal bala ngaa teg benn tànk sa alal ja foo jële woon ak ba nga ko amee foo ko dugal waa ji na la léegi yow noo ko amee baax na l'essentiel fu nga koy dugal du dëgg te waxuma koo xamante ne am na alal lu jaarul yoon dugal ko fu jaar yoon du am loolu recycler mënu la nekk alal ju bon kenn mënu ko recycler waxoon nañ la la yonent bay sa sa waxoon Seydina al-Mughira ibn Shu'ba ba mu faatee ñam àndaloon jël alal ji ñëw daw si ak Seydina Abu Bakar gis ko radiyallahu anhu ne ko mais Mughira foo jote ana nga nga àndaloon mu ne ñoom ñépp la rek mu ne ko léegi mu ne ko alal ji maa ngi nii nag waaw yooyu saa saa doog di ko déglu rek maa ngi nii damaa ñëw ngir tuub yeneen saa saa ne ko amma islaamuka fa naam wala wa amma al maal fala ne ko kantaa dugg ci diine loolu mën naa la koo nangul ndax kenn du ñëw dugg ci diine ñu naan la déedéet waaye alal ji nga fi indi assassiné ay nit nangu seen alal du ma ko nangu voilà ay yoxoon naa la ngay gis ay ñuy tagg ay réew yoo xam nañ naan cité religieuse lañ ñu koy tagge képp koo xamante ne yor nga alalu foroot bu jaar fa rëcc na boo fa nee dabaj police yi dootuñ la laal gendarme yeeg douane yi dootuñ la laal ñu koy tagg di ko boole ci jaroo rey réew moomee ñu ne wala gox boobee ñu ne goxub diine la xam nga loolu mooy waxi caaxaankat yi dina rëy te ñi koy wax duñu sax xalaat la gravité li ñuy wax waaw <laughs> waaw yonent bay saa saa am ne kiy jël alal bi ghayri haqqi waaw te jëlu ko ci àqam kamasali alladhi ya'kul wala yashba day mel ni waa ji lekk te du te du ah, mukk waaw mooy du suur ndax doo mën a suur gis nga lu mu gën a am lu mu gën a am mooy di ko gën a bëgg <laughs> li li yonent saa saa waxoon <laughs> ne nit ki nu muy gën a nekk mag <laughs> non c'est grave loolu mooy xaqiiqaay doomu aadama quoi mu ne moom day màgget waaye am na ñaar yoo xam ne moom du màgget ci mooma ah. <laughs> mooy xër ah xër xër ci dundu ak xër ci alal moo ñaar yooyu moom du du du yooyu moom mooy day lu mu gën a màgget yooyu di gën a nekk jeune ci moom dana gaa yi gis yenn meer yi wala yenn paa yi am cent ans bëgg xaalis nga man man paa bi jaaxal na ma ko hein paa bi moom bëgg xaalis moom fi mu nekk mu ngi laaju xaalis mais ni lu eh, <laughs> mooy lim la wax moom âge day mage day nekk day day mage waaye nag ñaar yooyu moom du ñu mage <laughs> waaw <laughs> ñoom au contraire dañuy nekk jeune waaw waaw qalbu shaykh shaabun ala hubbi ithnatayn tuulul hayaa wa kasratil maal <laughs> waaw yeneen tubaab saa saa am nee na wal hadiisu qad rawaahu al imaamul Buxaari waaw waaw wallahi naka noonu al imaamu muslim mu ne laa yazaalu qalbul kabiir shaabban fi isnatayni fi hubbi dunya wa tuulil amal loolu noonu la ko imaam al al Buxaari indi ne ala wax imaamu ni mu ko ndeesu léegi mu ne Yonent bi alayhi salaam man Abu Hurayra dégg naa Yonent bi alayhi mu ne muttafaqun alayhi du deñ xolu ki ki nga xam ne dafa màggee ci ay at shabban fitnatayni di nekk nag jeune ci ñaari mbir bëgg àddina wa tuulil amal ak bari gudd ay mëbët waaw <laughs> kantaari waa imaamu Tirmidhi moom la njëkk a wax sànq dana qalbu shaykhi shaabun ala hubbi ithnatayn tuulil hayaati wa kasratil maal waaw <laughs> yonent bi alay saa salaam ne gis nga xolub ki mage paa bi walla mère bi lu mu gën a mage ci at kantaa ñaar yi ci moom sopp yi tout le temps jeune lay nekk ci moom waaw tuulul xayaa bëgg gën a guddul fan lu ko yàlla jox du doyal wa kasratil maal ak bari alal <laughs> waaw moo tax ci riwaa imam Muslim mu ne qalbu shaykh shaabun ala hubbi ithnatayn hubbul ayshi wala hubbil ayshi wal alal <laughs> kon mu ngi noonu kon moo tax fitna dëgg ngoo bu dee ne tegoo ko fu neex yàlla waaye boo ko tegee fu neex yàlla ñu waxati ko waxati ko waxati ko la yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon <laughs> ah ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih waaw Allahu akbar <laughs> mu ne ni'ma askay ni'ma aka baax ni'ma aka neex <laughs> aka baax almaalu saalih alal saalih bu baax dégg mooy bu dagal te teey lirrajuli saalih ñeel nit ka nga xam ne dafa teey te dafa baax waaw ash-shaykhu yakburu wa yad'ufu jismuhu yeneen tubaab yi saa saa imam Ahmad noonu la solowee riwaay yi doon gis sànq mu ne mag mi góor ak jigéen day nekk paa kii nekk mère yakburu lu muy gën a màgg di gën a âge ci ay at wa gis ma yaram wi nag di feebar oh tànk yam doon yëngal saa bu ko neexee di jóge du ko neexee di cëppi cëppee ka tëbëkat dal waaw di sëgg nu mu ko neexe di bëttar ñu ko nu mu ko neexe manatu ko tànk yi ruux nopp yi neexatu bala ngaa wax ak moom da ngay wax ca kaw boo mooy du la dégg waaw buy dox di dox ndànk léeg-léeg sax mu yor ab yat di ko sukkootoo waaw waaye wa qalbuhu shabun ala hubb ithnatayn xolam nag day nekk jeune resté jeune ci sopp bu tar ñaari bis tulil hayat gudd fan wa hubbil maal ak bëgg alal kon nag inna ha inna fitna waaw wallah ma ne inna li fitna wa fitnatu ummatil maal waaw ma ne yonent nee na alayhi salaatu wassalaam am nga fitna wu gën a waaye sama bin naa xeet mooy yàlla kon nag mbir ngoogu kon mooy ah fan fod yadal qalbi bi zodin fiiha waaw kon nag faxasal sa dënn sa xol sa loxoy dënn sa loxoy dëddu gooy dëddu alal bu mu la fëkkale bu la ko yàlla tegee say loxo nga gérer ko gérance bu baax waaw dugal ko fa mu la bëgg nga dugal ko fa te du la yàqal lenn sa digganteeg sa borom bu dee nag yi manoo ko fa xatar yow yaa ngi ci danger yaa ngi ci biir danger waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon insha allahu taala kon ñu yem noonu ah yobi di ñëw ñu daal di àggale jël xadiisu sayyidina wa mawlana Usmaan ibn Affaan al-Miqdaa <laughs> borom alal ju bari waa est moom alalam kom ni yeneen yi ñu gis yu bari noonu la mel liñ mujjee wax la mel waaw mooy alal la ko yàlla jox mu def ko gérance bu gën a rafet waaw na mu gën a taaroo <laughs> waaw moom bokkul ak ñi nga xam ne ñoom bil xayri voilà ñoom ci yiw la leen alal jooju wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna waaw waaw fitna <laughs> waaw kon nag ñu gis nga xadiisam ah insha allah xalifatu